Bismillahi rahmaani rahiim. Innal hamda lillahi ta'aala nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'uudhu billahi min shuruuri anfusinaa wa min sayyi'aati a'maalinaa. Man yahdihillahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu. Wa ashhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shariika lahu. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amma ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di dellusiwaat ci sunu waxtaanu fajar di ñaan sunu borom tabaraka wa ta'ala mu wërsëgal ñu ak sellal wërsëgal ñu ak nangu wërsëgal ñu ak lépp loo xam ne liggéey la bu jëm ci moom mu barkeel ko mbokk jullit yi ba tey tey ñu ngi ci fukki ñaar fukkeelu jotaay ñaar fukkeelu bind ak ñett te mooy di vingt-troisième leçon vingt-troisième épisode ci téere bii di Ashariyaat Ibn al-Qayyim alayhi rahmatu rabbil alamin ñu euh, li Cheikh Abdul Aziz Dakhil al-Mutayri démb jeexaloon nañ cause yi nga xam ne mooy dimbale doomu aadama ji ci mu mën a muñ du tàbbi ci ak mooy yàlla ak masala yam ca yam ko mujjale te moo di leeral muñ ci topp yàlla itam important gi nga xam ne am na am na importance importance gi ci nekk ak muñ ci topp yàlla ba mën a def topp yàlla ak muñ ci mën a wattandiku mooy yàlla yi ñoom ñaar ban ban moo ci gën ak lam ca wax lépp ci ne su fekkee jaamu yàlla gi dafa kawe mooy yàlla gi nekk tuuti kon jaamu yàlla gi muñ ba def ko mooy gën muñ ci mooy yàlla goog nga xam ne gu tuuti la su fekkee mooy yàlla gi dafa rëy jaamu yàlla gi xaw a ndawe kon euh, jaamu mooy yàlla goog muñ ba doo ci tàbbi mooy gën muñ ci def topp topp yàlla goog gi nga xam ne euh, ci ndaw yi la bokk jaamu yàlla yu ndaw yi la bokk amul donte bu ci tuuti waaye dañuy leeral rek ci. bu ñuy xool benn dimension yi nga xam ne jaamu yàlla yi am na ko tey jii dañoo war a tàmbali ci beneen bunt beneen ñetteelu fukkeel fukkeel eh, ñetteelu ñetteelu fukkeel ay fukki jàng nañ fukki yu njëkk yi ak fukki yu ñaareel ñuy ñëw ci fukki ñetteel yi te moo di fukki sabab yoo xam ne day dimbali doomu aadama ci mën muñ ci li nga xam ne moo di musiba waaye balañ ñëw ñu def ak bi ak yeete ci la jàlloon ak def ab laytaay ci li ñu war a dugg bu subaa ñu dëgg ñu tàmbali ci cause yi dëgg-dëgg euh, la jàlloon loola jaam bi su fekkee xool na boppam bu baax a baax ci fukki ya jàlloon ci yi nga xam ne de dimbale doomu aadama ji ci mu muñ ci ba du ba du ci ak mooy yàlla loola boo ko xoolee da nga ci seetlu li ñu tuddee muraqabatullahi tabaraka wa taala damay fukklanteg yàlla di di bàyyi xel sunu borom azza wa jal loolu su fekkee doomu aadama ji mi ngi koy bàyyi xel su fekkee doomu aadama ji mi ngi def loola eh, lu baree bari ci yékoy koy ci mooy yàlla mën na caa mucc ndax koy bàyyi xel yàlla ci bàyyi xel gu ànd xam-xam ànd gëm yàlla tabaraka wa taala ak bëgg ko lu baree bari ci yi doomu aadama yi tàbbi ci wàllu mooy yàlla yow doo ci tàbbi ndax baree bari ci nit ñi euh, maa ngi ci biir ñëpp a ngi ñëpp maa ngi ci biir léeg-léeg la li ñu tàbbal ci naka sudul noona ñàkk bàyyi xel sunu borom la tabaraka wa taala di ko fuglu xam ne yàlla mi ngi jàkkaarloog yow amul lenn loo xam ne lu ko nëbbu la ci say mbir inna allaha la yaxfa alayhi shay'un la yàlla wax borom bi tabaaraka wa taala dara nëbbuwu ko shay'un googu doomu aadama ci la bokk na doomu aadama dara la mbir la yàlla amul lenn lu ko nëbbu te dañuy wax ni ko usuliyun di waxe an nakiratu fi siyaqi nafi tufiidul umum baat bu ñëwee ñu tëggin ko ci ñu tëggee ko tëggin woo xam ne kenn xamut dëgg-dëgg ban maanaa la yor ban maanaa maanaa bi mu yor ci fan la jëm su boobaa loolu dafay généraliser shay'un goog gi mbir la wax rek xamuñ benn mbir la xamuñ ban mbir la kon da koo fakkale dafa def koo nekk loo xam ne daf koo tankiiral dafa def ko def loo xam ne kenn xamut ban mbir la baat saa su ñëwee nag ci tërëliin ñu tërëliin ko ñu tëggee ko fas ñu am lu ko jiitu mooy ak dàq mooy dara nëbbu ko laa yaxfa su boobaa baat boobu dafay généraliser mbir mu mën di doon moo tax borom al-qawaa'id al-fiqhiyya Cheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di di wax ne wan-nakiraatu fi siyaaq an-nafyi tu'ti al-'umuum aw siyaaq an-nahy nakira fi kon benn mbir moo xam ne ump na sunu borom amul ci kaw asamaan ak suuf ci asamaan suuf kon doom aadama yi itam ña ngi ci biir yemut foofu sax waaye sunu borom tabaaraka wa ta'aala dafa waxat waxante ak ñun ci ne leen li ngeen def lépp man xam naa ko. a wa'lamu anna allaha bima ta'maluna basir yàlla li ngeen def lépp xam na ko dellu waxaan ne ya'lamu xaa'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur xam na wari badiya doomu aadama su wax ak nit tey di keneen ku muy xool koo xam ne dëgganul mu di ko xool yàlla nee na wor googi bari bët yi wor nga xam ne sax ka ngay waxal xamul na yaa ngi koy xool yàlla nee na man xam naa ko wa ma tukhfi sudur ak la nëbb la ngeen ci dënn ya li nga xam ne dënn ya ñoo ko nëbb man xam naa ko kon xam leen ne yàlla li ngeen def lépp xam na ko dara ëmb ko ci bàyyi xel loolu dana wattandiku lépp loo xam ne xeeti mooy yàlla la bu ci bëggee tàbbi sax bu xelam demee ci yàlla rek loolu dana ci dana ci génn moo tax Luqmaan noonu la doon yaree doom ja di ko bàyyi loo xel ci ne ko waxuma sax nag yow mi tëj tëju ci sam néeg di am looy def waxuma sax li ngay def yàlla nga koy xam waaye li nekk ci sam xel nga di ko xalaat mooy ay xataraat ak i wasaawis loolu sax yàlla xam na ko tabaaraka wa taala moo tax bu ne ko ba'da a'uuzu billahi minash yaa bunayya innaha in taku mithqaala habbatin min xardalin fatakun fi saxratin aw fi samaawaati aw fil ard ya'ti biha Allah nee na ko yow sama doom su fekkoon mooy yàlla wala mbir mu mën di doon dafa toll ne lu toll ne pepp atom pepp sanqaleñ pepp atom atom pepp bu tuuti loo xam ne sax gis bi tolloog atom fekkoon mooy yàlla googu wala mbir moomee wala lu mu doon. dafa tol noonu ba noppi nekk ci asamaan juróom-ñaar wala mu nekk ci suufi juróom-ñaar hmm? gën gaa suufe suuf wala gën gaa kawe asamaaw wala sax mu nekk ci doj wu lëndëm wu dëgër wu nekk ci biir lum sori sori yaati bi Allah sun borom da koy indi mën na ko indi teg teg ko ci sa balance réglé la ca su fekkee euh, dal baalu la loolu wax dëgg yàlla ku bàyyi xel loolu da nga da nga fuglanteeg sunu borom azza wa jalla loolu nag jaam bi bu ko déggee mën naa tiit yàlla daal ko tëjee laaya ji ne inna allaha latifun xabir loolu yàlla man gi ko mën lépp lépp nag na ngeen ci xam ne yàlla ku am ñeewante la ci ne jaam bi bu koy bàyyi xel rek di def ay ndigalam yàlla mën na ko yërëm waaye tamit xabir la lépp la xam moo tax waykat bu tedd ba al imam al di wax ci noonu yàmba ne wa ida xalawta bi ribatin fi zulmatin wannafsu daa'iyatun ila at-tughyaani fastaxyi min nazari al-ilaahi wa qul lahaa inna alladhii xalaqa az-zalaama yaraani nee na su fekkee dangaa nekk ci lëndëm wéetu wéet ak mooy yàlla bëgg a tàbbi ci loo xam ne lu neexut lu neexut lu neex lu neexut yàlla la bakkan bi di la xëcc di la di la pousser ci ak mooy yàlla nee na na nga am kersa ci yàlla mi lay xool laa ilaaha illa allah amal kersi ci borom asamaana ak suuf bi jàkkaarloog yow nga xam ne dara nëbbu ko ci dara nëbbu ko ci dara nëbbu ko ci ci yow amul lenn lu ko ci yow lus di xam ci yow lu nekk mi ngi koy xam lus di dégg ci yow lu nekk mi ngi koy dégg lus di gis ci yow lu nekk mi ngi koy gis dara nëbbu ko ci yow kon fastaxi min nazari ilaahi amal kersa ci yàlla rusal yàlla mi lay xool laa ilaha illa allah wa qul laha ta nga wax bakkan bi ne ko inna alladhi xalaqa adh yaraani waxal bakkan bi nekkul ko ki bind lëndëm gi mi may gis dara na bu ko ndara na bu ko ci yow moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam salaam mi ngi nettali benn waay joo xam ne dafa nekkoon ci ak mooy yàlla bay waaj a faatu lu ne def na ko ci kaw suuf ci xeeti ngi ndëngate mu tiit ci yàlla xam ne moom mii moom na muy yàlla du njaaxum la wax ay doomam ne leen su ma faatoo lakk leen ma ma xam ngeen tasaare sama yaram bi bu ma xamee ba nekk doom ngeen tasaare ko ci suuf si yi yi ci suuf si yi ci jaww ji yi bu nekkee doom doom bi da ko koy sànni da ngeen koy tasaare lii ngeen def ko ci sànni ko ci géej gi lii ca jaw ji lii ca ci suuf si jàpp ne daal loolu bu ko defee dina raw yàlla yàlla kenn mënu koo rëcc yaa ma'shara al-jinni wal insi la yàlla wax in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna bi sultaan yéen jinni ta jinne yi soo leen mënee rëcc soo leen mënee woy ci goxi asamaan suuf dem leen fa leen neex dem leen waaye rek mun leen mën leen a fii man kenn mënta rëcc ci man lu dul ci aw lay wala nañ ñi lu leer lu leer la li mu wax ne laa ya'zubu anhu mithqaalu dharratin fi samaawaati wala fi ard lu toll ne pepp sànq li mënta ci yàlla ci asamaan ak suuf laa yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa akaana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samaawaati wala fil ard dara mënta ci yàlla dara mënu koo të dara mënu koo lottal kenn mënta ci yàlla wa wattaqullaha wa'lamu annakum mulaaquuh ragal leen yàlla da nga xam ne da ngeen xam ne da ngeen dajeeg moom. waa ji bi mu ne yomal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla bi mu ko dekkilee kon lii dañuy nettali sax lu amagut loo xam ne dana am yomal qiyaam yàlla dekkil ko mu ne mu ne cëpp ci kanamu yàlla ne sëpp ci kanamu borom asamaan ak suuf sun borom bim koy dekkil. daa wax suuf si ne li nga jëloon ci waa ji indil suuf si indi ko wax géej gi ne ko li nga indi woon ci li nga jëloon ci waa ji indil géej gi indi ko wax jéeri ji wax jaww ji ne ko li nga indi li nga jëloon ci waa ji indil ñu indi ko mu daje nekk nekk jëmm dina jonn ci kanam borom asamaan suuf yàlla jàkkaarloo yàlla ne ko yàlla ne ko tax nga def loolu mu ne ko ragal la xam naa ne xel ne la yow du baax ci man yàlla daal koy yërëm laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah kooku mooy borom asamaan ak suuf te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ku nekk ci yéen dana wéet ak yàlla laysa baynahu wa bayna allahi tarjumaan amul kuy interpréter diggante moom yàlla diggante moom ak yàlla amul interprète amul bu nekk foofu kuy kuy firil yàlla li ngay wax kuy firil li ngay wax yàlla itam amul kuy firil kuy firil yàlla li ngay wax ku lay firil wax yàlla ji dem amut da yàlla di wax ngay dégg soo xoolee sa ndeyjoor doo gis lu dul la nga defoon ci lu baax nee na bu gisee bu xoolee càmmoñam du gis lu dul la mu defoon ci lu bon nee xool kanamam gis li nga xam ne moo di sawara mu ne ittaqu naara walaw bi shiqqi tamra ragal leen sawara donte da ngeen saraxe ngaalu tàndarma aw xaajam kon lii mooy muraqabatullahi taala kuy fuglu yàlla lu baree bari ci ay mooy yàlla doo ci dugg loolu mooy li ci jiitu beneen bi ca desaat ci mooy la ñu mujjee duñ ci yàgg moo di wàllu muñ ci musiba yi nga xam ne mi ngi dal ci doomu aadama yi loolu nag lu mat lu am solo la bala ma caa dugg ma leeral ko doomu aadama yi nga xam ne maanaam tëgg tey la muy defar moo xam jaaru la jaarub xaalis la jaarub or bala mu ko mën a def bala mu mën a nekk lu rafet gànjaru di leer leer doomu aadama yi di ko xool di ko bëgg fu nekk jaarale na ko dóor na ko weñ googu dóor na ko fu nekk jaarale na ko fa nangu gu lool nangu moo tax mu mujj nekk lu rafet lool seetal sa borom nattal sa bopp nag ci jaara boobee wala loolee ñuy tëgg di ko defar sunu borom azza wa moom moomam ay jaamam lay wane ne nag jaam ñii la bëgg ci ñoom ma nga ca ma nga ca ma nga ca ñoom lay wane ne ñoom ñii fam leen jaaraloo jaar nañ fa loolu mi ngi koy xoolee ci li nga xamee ne mooy nattu gi mu leen di natt kon ku yàlla tegum natt du jaageen daf laa bañ wala daf laa fàtte. wala niñ koy faral di waxee maanaam day fayanto ak yow wala yu mel noonu déedéet suñu borom azza wa jalla lépp lu na teg laa la wax de ci loo xam ne xeetu metit la am na lu na defal loo xamee ne si nii mu ëpp fuuf loolu mu la teg moo tax su fekkoon daa bëggal jaam daa bëggal jaam ñëpp sax laa wax ci kenn parce que kenn ku nekk rek yàlla def na ci yow loo xam ne lan ko war a defal yow manqué na manqué na lu toll loo xam ne kenn xamu nu toll moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kenn ci yéen du dugg àjjana ci ay jëfam maanaam àjjana su fekkoon dañ koy comparé ak ay jëfam di xool ñoom ñaar leen lu nekk rek ñu xool la muy jàkkaarlool ci àjjana ci jëf ji kon nit dugg àjjana parce que ngontum àjjana rek mën naa fay ëpp na jëfi doomu aadama jëpp nag laa wax kon sunu borom azza wa jalla yërmandeem ci la ñu duggee àjjana waaye nag loolu kenn gi sukkandiku ba noppi toog fee naan du ma jëf déedéet ku texee di ku texee moo nekk noonu kon nattuk sunu borom tabaraka wa taala loolu day wane bëggug yàlla sax nag lay wane nag doo wax ne man gëm naa yàlla tabaraka wa taala yàlla lam bëgg dinaa ci nekk te loola lu koy wane nekku ci yow faw yàlla nattu la nattu mën a tabax ak fay laa wax de xam ne yow mi gëm nga yàlla xam na ne sax bu la nattoo mën naa am xam na ne bu la nattoo da nga da nga admis ci ixtibaar bi ci examen bi waaye nag xam googu xam gi ma bëgg a wax moo di xamuk mën a tabax ak fay ndax bala mën a fay nag faaw lañ war a fayee jëmm nekk ci yow kon nattub sunu borom tabaaraka wa taala bu jaam bi ñëwee na bu ñëwee na jaam bi xam ne lii sunu borom azza wa jalla koo teg rek pour dëgëral ko pour relation diggante moom mën a dëgër ba su ko nattoo bax ba fi ko war la jaarale fépp jaar na jaarale na ko fa comme jaaro ba wala tëgg ba weñ nga weñ nga fa mu ko war a jaarale fépp jaarale na ko fa su bu demee ba yàlla boole ko ci ay PTM yàlla boole ko ci ay soppeem dafay nekk koo xam ne day set wicc comme ni jaara boobu ni muy rafetee ni muy lerleree lu gànjar loolu noonu lay rafetee noonu lay gànjaroo ci kanamu sunu borom tabaaraka wa taala yaa ngi dégg boo defee nag sunu borom azza wa jalla boole ci ay soppeem mu nekk koo xam ne day set wicc yaa ngi dégg ndax yàlla képp koo xam ne rek jege nga ko wala nga bokk ci ay soppeem da nga war a set wicc set googu nag la koy may mooy nattu. yàlla teg ci yow di xool foo toll léeg mu jël ci yow soxna xool ba xam wala say doom xool ba xam da nga mu ñoom déet léeg-léeg mu teg la sibru léeg-léeg sax mu teg na natt bu gën a kawe loola lakk sa alal wala am lu ci manqué yooyu yépp yàlla ko wax danañ ci ñëw incha allah kon loolu laa bëggoon a leeral rek doomu aadama yi bàyyi ko xel bu subaa ak jàmm ñu dugg ci euh, fukki euh, su ko yi nga xam ne day dimbali doomu aadama ci mu mën a muñ incha allah.